cheikh bi kii dafay laaj ma ni moom day yor a boutique am euh, cantine am wala magasin di ci commerce léegi nag def na at war inventaire pour génne azaka mais moom am na ay bor am na ay bor yoo xam ni euh, am na ñum ko ameel mu ndax kon dina war a génne azaka wala déet alhamdulilah ay bor day da ci am yoo xam ne dana te génne asaka am ci yurul tee génne asaka bor bi nga xam ne danga koo leb ngeen wutal ko ab dig ñu ne la ci bu weeru muharram jotee weer wi nu nekk su jote ci koy fay ngeen d'accord ca loola waaye ci weeru muharram wi ci nga daan génne asaka su ngeen jëkkee ba weer wi ñëw ci am priorité mooy bor bi boo inventaire li nga jëkk a def mooy fay bor bi nga diggee woon ni ci weer yi nga koy fay soo ko fayee ba nopp soo dara desee lu mat asaka nga asakaal loola la nga defee bu matatul nisaab asaka daal lay wàcc beneen xeetu bor muy bor bi nga xam ne danga ko yore te diggewu leen benn waxtu wuñ koy fay wala dañ koy fay ndàgg-ndàgg weer wu ne nga fay nàngam am na kër goo xam ne daal location vente la danga cee nekk weer wu nekk am na lu ñuy dagg ci sa salaire di ko fayee boroom kër gi ba këru muy mat waaye denc nga ci sa compte loo xam ne mat na asaka te teewul ñooña ñu ngi jël dañuy jël par weer su boobaa sa bor yaa koy fay normal waaye nag du la tey génne asaka ginnaaw la def ci sa compte wala ci sa poche mat na nisaabu asaka su boobaa da nga koy génnaat asaka moom la fa nekk wallahu taala aalam